an-Nawawi mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa kullu bid'atin dalaala waxu yeneen tuuti saa saa am ne bid'a bu nekk dalaala ak cànkute la mu ne haaza aamun maxsuus mu ne lii kaddu gi am la mooy dafa général kullu bid'a dafa dafa général dafa ëmb lépp waaw kullu bid'a bépp bid'a rek dalaala cànkute la mu ne waaye loolu. am la waaye maxsuus dañ koo tënk mooy la mooy du façon yépp bid'a yépp ñoo nekk sa dalaala yonent bay saasaam jublu ci lool nga ne ma ah mu ne wal muraadu ghalibul bid'a liñ ci jublu mooy li ëpp ci bid'a yi waaw mu ne qaala ahlul lugha al imam an-Nawawi fii sharh al-minhaj sharh sahih muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah mu ne qaala ahlul lugha waa langue bi ne nee na hiya kullu shay'in umila waxoon nañ ko sànq bi ñuy tàmbali bi na mooy mooy lépp loo xamante ne nii dañ koy jëf ci loo xam ne amul misaal amul modèle amul lu ko jiitu amul ci looy fondé wu loo koy commencé mu ne qaala al bid'a qaala mu ne al ulama boroom xam-xam yi nee nañ al bid'atu xamsatu aqsaam bid'a de dafa am lan juróomi juróomi xaaj waajiba boo xam ne dafa war wa manduuba boo xam ne dañ koo sopp wa muharramaat boo xam ne dafa xaram wa makruuh ak loo xam ne dañ koo euh, sib wa mubaax loo xam ne dafa dagan mooy atte yi nga am atte sharia bi ñu naan lii dafa dagan lii dafa war lii dañ koo sib lii dañ koo sopp lii dañ koo xaraamal loolu yépp moo am ci bidaa waaw waaw mu ngi noonu léegi nag mu ne bokk na ci yi nga xamante ne faminal waajiba ci bidaa yi nga xam ne dafa dafa war mu am mu ne nazmu adillati almutakallimina lirraddi ala almalahida walmubtadi'in wa shibhi dhalik mu ne mooy noose bi nga xam ne moom la mutakallimuna mooy ahlul euh, boroom xam-xamu tawhid yi nga xam ne ci wàllu raisonnement di ko delloowe moom lañ noose di ko delloowe waxu athée façon yi nga xam ne mooykatu yàlla yu mag yeeg bid'akat yeeg ñu mel ni ñoom loolu dafa war ay ak argument taxaw seen kanam waaw moo tax wa jaadilhum billati hiya ahsan waaw nga xam ne ci raisonnement bi ñuy jaay dañoo duñ déglu alxuraan day jaar dañ ci seen caaxaan yi def comme ñoom al imaam al Baqillani ah ak borom ñoom al imaamul Ghazali ak ñooñu le rahmatullahi ala al jami' ah kon eh, ak asha'ira yeeg façon yooyu rahmatullahi alayhi mu ne wa min al manduba bokk na ci yi nga xam ne bida yi nga xam ne dañ koo sopp tasniifu kutubil ilmi wa binaa'il madaaris waaw mooy bind gi ñuy bind xam-xam parce que xam nga taa yonent bari saa saa doonu ñoo bind xam-xam nii ah ñeent ak ay benn ti benn ti doon uktubu li Abi Shah bindal leen Abu Shah waaye dëkkoon Yaman ne bi alayhi salaatu wasalaam man kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah man kat bi alayhi salaatu wasalaam sa discours bii nga def damaa bëgg nga jàpp ma ko mu ne uktubu bindal leen Abu Sa ah, ak Seydina Abdullah ibn Amr mi doon bind mais sinon yeneen may saasaam ci woppam ñenn yi doon bind mu ne dañ doon wax nga doon wax nañ koy xaar waaw lañ bindoon nañ koy xaar bu leen jëlee bu leen bind ci man dara loolu moo tax yenn ci ba ba ñu commencé di bind xadiis loolu moo doon wute di ci borom xam-xam yi comme ko rek may saasaam da koo xool yi ñu bindoon nañ ko effacé waaye loolu mu ne loolu finalement xam nañ ne man buuba parce que bu ñu takkul xam-xam bi bu yàgg loolu dañ koo sopp waaw waaw ak wa binaa'ul madaaris ak tabax école yeeg fi ñuy jàngale mu ne wa minal mubaah ci bid'a yi nga xamante ne nii dafa dagan kese ak tabassut fi alwaani al-at'ima wa ghayri dhalik mooy di yaatal ci wàllu lekk yi xeetu lekk yi nga xam ne temps yooyu amul woon ak yooyu hein voilà mu ne kantaabu xaraam yeeg yi ñu si bëgg yooyu moom zahiraani dañoo leer waqad awdaxtu al mas'ala bi adillatiha al mabsuuta fi tahdhib al asmaa' wal lughaat waaw mu ne bu dee yooyu dañoo leer te leeraloon naa mas'ala bi bid'a yi leeral ko bu baax ak ay ay dala ay dalilam yaatal ko ci sama téere boobu ci tahdhib al asmaa' wal lughaat moom al imaam an-Nawawi mu ne nag fa idaa urifa fa idaa urifa maa dhakartu bu dee xam nañ li ma wax alima anna al hadith min al aam al maxsuus kon di nga xam ne hadith bi wa kullu bid'atin fa inna kulla bid'atin dalala di nga xam ne kon loolu li ma la wax a ci nekk aamun maxsuus mooy dafa général ci kaw waaye day am lu ko tënk dañ koo tënk waaw wa kaza ma ashbaha min al ahadith al warida mu ne ak yi ma ashbaha ak yi mel ni nii yi melut moom min al ahadith ci hadith ay warida yi rot mu ne wayu aw yidu maa qulnaahu lii dëgër li ñu wax qawlu Umar mooy wax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi tarawih ci julli tarawih yi mooy julli yi ñuy julli euh, naafila ci koor yi ci jàkka yi ni'matil bid'a wala yamna'u min kawnil hadith 'aman maxsuusa waaw mu ne comme misaalam mooy Seydina Umar ba mu dajalee saxaaba yi utal leen ay imaam yu leen di jiital yu leen di jiite ñuy julli taraawi te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonu koon Abu Bakr doonu koon def Seydina Omar au début doonu dafa jekki jàpp ko def mu def ko romb luy jàng jullit ñépp topp ci benn imam mu ne ni'matil bid'atu hadihi est-ce que bi bid'a waaw mu ne nag ta wala yamna'u min kawni al-hadith 'aman makhsusan qawlu kullu bid'atin dalalah waaw ba pare muy wax ne mu ne lii nii hadith bi pour jeexal ko te imaamu Nawawi rahimahullah day niroog li borom bi am mooy kullu bid'atin xam nga nañuy bañ ñi la wax mu ne la mooy comme ne tudammiru kulla shay'in ah loolu moom booboo niru bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum waaw mu ne roo boobu loolu kese ya waa ànd waa Aad bi leen borom bi du mbugal dane falammaa ra'awhu 'aaridan mustaqbila awdiyatihim saw'a ahqaaf qaaluu haadhaa 'aaridun mumtirunaa borom bi di leen mbugal indi leen benn nuage benn niir boo xam ne moo leen muur te ñoo doon wax naan nu mbugal mi ñëw ñu naan haadhaa lii 'aaridun waay waay lii de moom 'aaridun ab ab ab ab am niir la am niyaal la boo xam ne day ñëw ngir tawal eh, leen bal mu ko huwa mastajaltum bi mooy la ngeen doon njëkkante naan na mbugal mu ñëw yow huut bu dee wax bi dëgg in kunta mina saadiqiin fa'tinaa bimaa ta'idunaa in kunta li nga ñuy dig di ñu ko wax nga bi di leen andil mbugal mi suu forme bàyyi ba seen ñu toog ay fan taw borom bi bàyyi indi miir boobu miir yi niyaal mu lëndëm gaa yi naan taw bee ñëw lu mukk lii mooy la ngeen buggal ma ngeen doon yàkkam ci naan la ñëw moo nekk nii riixul ngelaw la ouragan la tempête la waaye ouragan boo xam ne fiihaa nekk na ca biiram la ëmbaale azabun buggal alim gu tar suñu borom ne tudammiru gis nga nuya ci niir yooyu ngaaw yooyu vent yooyu bi dañuy rajaxe di damm di topp muy daanu di dër di fël kullu shay'in lépp rek bi am bi rabbiha ci ndigalu boromam léegi wax ji mooy kullu amrin kullu shay'in fii am na waaw mais maxsuus dañ koo asamaan si ngelaw li rajaxewu ko waaw suuf si li boppam rajaxewu lépp te li koy mooy fa asbahu la yura illa masakinuhum bañ mujjee ba ngelaw la def la muy def te ñoom tempête ya ouragan ya ngelaw yu foor yoo ñële rajaxee ñu mujj nekk ñoo xamante ne nii laa yuraa du ñu gis te ñoom illaa masaakinuhum lu dul la nga xamante mooy seen dëkkuwaay ya te pourtant borom bi nee na tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha waaw kon nag ah moom maxsuus ñoom la mbugal ñoom la rajax waaye nag desoon nañ kon nag mu ngi noonu <laughs> kon nag al bu ñëwaatee ci al imaam al-Hafiz ibn Rajab kon gis nga lii la. boo demee al imaam al haafid ibn hajar lu mel nii la def borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi lu mooy bidaa maa maa uhdisa la asla lahu fi shari'ati yadullu alayha mooy lépp loo xam dañ loo xam ne amul cosaan ci sharia wa amma ma kaana lahu aslun min ash-shar'i yadullu alayhi fa laysa bi bid'a lépp loo xam ne am na cosaan ci sharia loolu du bid'a wa in kaana bid'atan lughatan même bu dee ne bid'a la ci langue waaye nekk ko ci sharia waaw léegi mu ne loolu moo tax ah kii ne al imaamu ah. al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi waaw rahmatullahi alayhi mu jëlee wala nañ bàyyi loolu ngir ngir ngir gagner du temps ngir gagner du temps ah. mu ne ba léegi ci al jaami'ul euh, euh, ulumi wal hikam jaami'ul ulum wal hikam al imam ibn rajab mu ne gis nga lii nii kullu bid'atin dalaala min jawaami'il kalim laa yaxruju anhu shay wa huwa aslun azim fi usulid diin wa huwa shabihun bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrinaa maa laysa minhu fa huwa radd fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-diin wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilayhi fa huwa dalal wad-dinu bari'un minhu wa sawa'un fi dhalika masail al-i'tiqad aw al-a'mal aw al-aqwal adh-dhahirah wal-batinah wa amma ma waqa'a fi kalam as-salaf min istihsan ba'd al-bida' fa innama dhalika fi al-bida' al-lughawiyyah la ash-shar'iyyah fa min dhalika qawlu Umar qawlu Umar radiyallahu anhu lamma jama'a an-naas jama'a an-naas fi qiyaami Ramadaan ala imaamin waahidin fil masjidi wa xaraja wa ra'aahum yusalluun kazaalika faqaala ni'matul bid'atu haadihi ni'matul bid'atu haadihi mu ne kon gis nga xadis bi fa kullu ah kullu bid'atin dalaala mu ne min jawaami'i dafa bokk ci dajale al kalim kaddu yi nga xam ne yeneen saa saam da koy wax mu dajale lu bari mu dajale lu bari ay njariñ yu baree bari mu ne nag dara génn ci te nag cosaan la bu màgg a ci cosaanu diine l'islam ci usulul diin te mu nekk mooy niroo wax jim ne man ahdasa hadith Sayyidatu Aisha képp koo xam ne radiyallahu anha dafa sos yonent tubaab saa ne ko sos ci suñu mbir nii loo xam ne bokk ci. maa laysa minhu lu ci bokkul kon kay ku def loo xam ne cosaanam ci lu ci bokkul kooku loolu du bid'a bid'a la ci wàllu làng waaye du bid'a ci sharia moo tax mu ne maa laysa minhu ak am solo fa huwa radd loolu lañ ko koy delloo waaw mu ne kon nag fa kullu man ahdatha shay'an képp koo xam ne dafa sos mbir wa nasabahu ila diin mu doy mu koy askanale diine l'islam walam yakul lahu aslun min ad-din te amul benn cosaan boo ko mën a delloo ci al ci alquran ak sunna diine yarji'u ilayhi bu mu mën a dellu fa huwa dalal loolu moom ñu askan la diine ji caag ku def wa diinu te diine l'islam tëralin dundinu yonent daal saa saa bi bari'un minhu dañ na ci ba wicc mu ne nag war sawaa'un loolu nag moo yem kene fii zalika masaa'ilul i'tiqaadat moo xam ci côté yi ñuy pas la awil a'maal wala yi ñuy jëf wala wal aqwaalul zaahira yi ñuy wax mu feeñ wal baatin nag yu nëbbu yi yooyu yëpp bu ci amul cosaan doo ko mën a delloo ci sharia loolu bidaa lu tudd mu ne gàntaa li nga xam ne moo rot ci waxu salaf yi ñuy rafetal naan di rafetlu lenn ci bidaa yi mooy mu ne dooy li ma wax ne mooy bidaa lughawiyya nee du sharia lépp lu am cosaan lu ñu mën a delloo ci sharia loolu bid'a boobu kenn du ko woowe bid'a bid'a shar'iyya non bid'a lughawiyya waaye du shar'iyya waaye bi wuuteeg loolu boobu nag la ñuy woowe bid'a bi nga xam ne mooy bid'a shar'iyya mu ne ci loolu mooy comme wax si Omar bi imaam an waxoon léegi bi mu dajalee nit ñi ñuy ñuy mu ne ni'matul bid'atu hadi est-ce que bi la bid'a waaw waaw waaw moo tax Seydina Omar euh, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu dana Seydina Omar mais yow lii nga nar a def nii dajalee dajale nit ñi ci benn imaam ndax moom moom mii bokkoon na ci imaam yi Seydina Ubay ibn Ka'b yi yi Omar tegoon mais xam nga ne mu ne waaw Seydina Omar na ko xam naa ko waaye lu baax la waaw waaw ndax yeneen tubaab yi saa saa dafa ko nii ah waaw doon na soññu nit ñi ñuy taxawal di julli naafila rawatina. Euh, ci koor waaye moom masu koor dem ñoom julli am ñu julli ci ginnaawam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñeneen te bañ jullee jiyee moom mu fatu gaa yi foog ne dañ ñu koy xaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dama doon bañ bu ma ko defee mu nekk farat te moom yi commencé di julli ña ko toppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéenewul woon nekk ci ginnaawam ba ñu waxante ko ngir suba génnaatu boobu la ko mujjee def waaw loolu benn waaw kon moo tax Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu ñu jële ci ñoom nodd bu njëkk biñ lay wax Seydina Umar moo ko kii woon ndax nit ñi dañ koy soxla Seydina Ali ñëw daal di koy daal di koy saxal lan la wax lan la Umar radiyallahu anhu dane lii huwa bid'a waaw waaye li ci jublu mooy loo xamante ne ni ci wàllu langue mais bu doon ne bid'a bi yonent bi alayhi salaam doon tere la ko doon demoon Seydina Ali ibn Abi Talib bi ko nangu yéen saxaaba ya fa ñëw ñoom Seydina Abi Waqqas Abdurrahman ibn Awf ñooñu loolu ñoom nangu Seydina Usman yi def Abi Talib kon ñu xam ne bu Seydina Abdullah ibn Umar ne lii bid'a la mooy bid'a lughawiyya la mais du bid'a bi nga xam ne mooy shar'iyya te loolu day wax ne kon kullu bid'atin dalaala amun maxsuus dafa général mais lu ñu kon nag loolu euh, euh, yépp luy leeral affaire bii la waaw kon mu ngi am na yeneen ak yeneen hein xanaa xamoo ne li ñuy di jàngale lii nit ñi bi dajale nit ñi di leen jàngal loolu noonu yonent bay saa doon na ko def mais ut ay jour yii lii la ñuy jàng yii lii la ñoom doon ñoon def na moo tax Mawlana Ibn Mas'ud gars yi dañ ko ne deen utal benn jour mën a dee yonent bay saa saam doon def noonu saa bu gisee ne sawar nañ mu mu mu daal di ñuy jàngal bu gisee ne euh, kiiwuñu mu bàyyi waaw mais sauf que finalement nit ñi dañoo mujj di utal moo tax sax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon wax ki nga xam ne moo doon euh, def ay dars ndax ñu doon def dars foofu dafa bari naan ko utal jour boo xam ne moom nga leen di utal waaw waaw moo tax Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu waaw da doon waxtaanal nit ñi àjjuma bu nekk waaw waaw <clears throat> mu ne deel jàngal nit ñi doon ko digge tamit àjjuma ju nekk boo bañee ñaari yoon bu baree ñett tabul dak di toog bu leen def lu leen di toqiloo waaw te loolu yeneen may saa saa moom jàngal amul woon loo xam ne da ko utoonub waxtu boo xam ne ne woon lii que pourtant finalement boroom xam na dañ naan ajjuma nekk diw mooy def dars fee mooy def leeral nii fii la ñuy jàng xadiis bés sàngam la te loolu amul woon moo tax ñenn ñi nga xam dañuy gis ñenn ñi naan walla lii liñ koy defee dañoo gënoon a xam yonent bi saa salaam te loolu woon def nii dañ naan la mais léegi dars yi ñuy joxe nag di leen utal yi yooyu yooyu yëpp koo te yooyu yëpp xasana loolu rafet la waaw moo tax al imaam Abu Nu'aym al Asbahani rahmatullah alayhi day soloo ci jële ci Ibrahim ibn al Junayd mu ne man sami'tu ash-Shafi'i yaqul mu ne damaa déglu lii yëpp al imaam al hafiz ibn Rajab mu ngi ko indi bi muy sharh hadith bii ci Jami' al Ulum wal Hikam rahmatullah alayhi mu ne Ibrahim ibn Jul al-Junayd dina ne man de dégg naa imaamu Shafi'i yaqulu mu naan al bid'atu bid'atan bid'atun mahmuda wa bid'atun madmuma al imaamu Shafi'i rahimahullah mu ne bid'a yi ñaari bid'a la bid'a boo xamante ne nii mahmuda dañ koo dañ koo sopp dañ koo sant dafa baax parce que bu baaxul duñ ko sant. wa bid'atun madmuma ak boo xam ne dañ koo dañ koo mu ne fa maa waafaq mu leeral wax bi fa maa waafaqa as-sunna fa huwa mahmud wa mazmum waaw lépp lu dëppook sunna jëf ne li ci way def ñu xool am na ci ci ci diine ah. mu ne boo nee ni gars yi la boo tax ñuy dajaloo di di si kat suba ngoon dañ naan la mais borom bi waxu wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha muñal sa bopp bi yow yonent bi alayhi salaatu salaam di tëj sa bopp di ànd ak ñi nga xam ne dañuy tudd seen borom bil 'ashiyyi ci ci ci ci suba yeeg ngoon yi te bëgguñu lu dul li leen tax a jóg duñ bëri àddina lu dara ngir am gërëmu seen borom la face d'Allah ba pare mu ne borom bi. am na ay malaaka yoo xam ne yu baax lañ di wër lenn mooy seen objectif mooy dañuy wër xelaqu zikr fi nga xam ne dañuy tudd yàlla malaaka yooyu biñ delloo yonent may saasaam lañ ñëwoon wax te mu ci sahih ya mu sahih imaamul Buxaari wa Muslim rahmatullahi alayhi ma mu ne biñ ñëwee ñu laaj leen la ñuy def te moo gën a xam liñ leen laaj ñu ne ñoom yahmidunaka ñu nga lay sant mooy dañuy naan alhamdulillah loolu moo tax ñu naan loo mooy dars yi déedéet yahmidunaka wa yusabbihunaka wa yumajjidunaka voilà mooy ñu ngi wax ay alhamdulillah la ñuy defandoo waaw waaw kon nag al imam Shafi'i mu ne lépp lu dë dëppoo fa ma waafaqa sunna fa huwa mahmud lépp loo xam ne dafa dëppook sunna loolu mooy li nga xam ne moom la ñu sopp wa maa xaalafa loolu soppul la lu rafet la wa maa xaalafa sunna fa huwa mazmum lépp nag loo xam ne dafa wuteek sunna loolu moom dañ koo dañ koo ŋaññ mooy lan nga ñëw war a ci war a nodd saa yi nodd wala iqaama astaghfirullah astaghfirullah min kulli dambin inna allaha kaana ghafuuran rahiim loolu moom bid'a waaw inna allaha kaana ghafuuran rahiima wala lu mel non loolu bid'a lu tax parce que yow noonu bi ngay def day dàq seytaane nee nga da ngay muslu seytaane ko déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii la ko doon def amoo droit di ci dugal dara. dañuy waaye julli balaa heure julli bi quelques minutes ñépp jóg laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah loolu bidaa la waaw parce que yonent bay saa saam doon na jëf jëf jooju jëf jëfu jaamu yàlla jooju te doon ko woon defe noonu waaw tam la nga yeeg naay sal yeeg di jaay yooyu yooyu yëpp ay bidaa la waaw loolu parce que lam yuwaafiq as-sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na idaa azzana al-mu'azzinu adbara ash-shaytaanu wa lahu diraa' nee na gis nga bu noddukat bi noddee seytaane day daw wan a ngalawal foofu yëpp pexe foofu yëpp waaw yu foor ngir bañ dégg li nga xam ne mooy noddu waaw léegi yow nga ñëw ne dangaa bëgg dàq seytaane di wax lool déedéet kon nag loolu moom xad xaalafa sunna kon loolu lañ koy delloo waaw waaw kon nag moo la al imaam al al al al al xaafizu al al ibn Rajab waaw mu ne muy leeral waxu imaamu Shaafi'i bi mu ne wa amma al bid'atu al mahmuda fa ma waafaqa as sunna ya'ni ma kaana laha aslan aslun min as sunna tarji'u ilayhi wa innama hiya bid'atun lughatan la shar'an li muwaafaqatiha as sunna mu ne lii imaamu Shaafi'i wax nag lenn lay tey mooy lépp loo xam ne nan la cosaan daal li ñu ko waxoon sunna loo xam ne lu ñu ko mën a delloo loolu bid'a la boo xam ne ci wàllu làng la waaye du ci wàllu sharia ndax dëppoo gu mu dëppoo ak sunna mu ne te sax wa qad ruwiya an Shafi'i kalaamun axar yufassiru haaza jëlee nañ sax imaamu Shafi'i beneen wax buy la gën a leeral waxam ji mu ne wa annahu qaala dane al muhdathatu darban yi ñuy sos ci diine ñaaw maa uhditha mimma yukhalifu kitaban aw sunna aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'a al bid'atu ad-dalala wa amma ma uhditha fihi min al khayr la khilafa fihi li wahidin min hadha wa hadhihi muhdathatun ghayru madmuma wa kathirun min al umur allati uhdithat wa lam yakun qad ikhtalafa al ulama fi annaha bid'atun hasana hatta tarji'u ila as-sunna am la waaw waaw mu ne kon imaamu Shafi'i jël nañ leneen mu ne yi ñuy sos ci diine ñaar la lépp lu ñu sos lu wuteeg téere euh, alquran wala sunna wala jeexital wala loo xam ne consensus la ijmaa la bu boroom xam-xam yi mu ne loolu moom mooy bid'a gi nga xam ne réer la waaye lépp loo dañ koo sos ci yiw mu am yiw amul lu ñuy wute foofu ci kenn kene lii ak lee moom wax da dañ koo sos waaye lii moom kenn ngàññu waaw léegi après lu ëpp li nga xam ne ah léeg mu nekk loo xam ne kathiru min al umur allati uhdithat wa lam yakun qad ikhtalafa al ulama mu ne ne dañ koo sos te borom xam-xam loolu bid'a bu baax la waaw mu ne bokk fa minaa kitaabatul hadith bind hadith waaw loolu amul kenn ku ñëw ci ginnaaw naan loolu moom moom bid'a la baaxul wa minaa kitaabatu tafsirul hadith mu ne bokk na ci bind yi ñuy def tafsirul hadith wal qur'aan yi karihahu qawmun min al ulama wa fihi kathirun minhum am na ñu ko doon ñu ko ba ko nanguwuloon mu njëkk waaye dañ koo permettre ëpp ci taxaw ak jamono yu mujj bu ma nee suñu jamono yu yii yu njëkk la ku taxaw naan loolu baax waaw. wa kadhalika ikhtilafuhum fi kitab ar-ra'y fi al-halal wal haram Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu euh, Zayd ibn Thabit bi ko Seydina Abu Bakar waxee ak Seydina Umar radiyallahu anhuma dañ ne dañ ne yéen nan ngeen mën a defee loo xam ne nan damaa saa sàmm su ko Ali ibn Abi Talib Seydina Umar radiyallahu ta'ala kon loolu la mais bi ñëwee bañ ne lii rek koy def nañ ne lii nii lu baax la voilà moo kii li nga xam ne ci wàllu fiqh li xalaal la li xaraam na voilà waaw. waaye bokk na nag kii nga xamante ne ay la yoo xam ne baaxul yoo xamante ne gaa yoo xam ne mooy comme li al imaam al hafiz ibn rajab wax <laughs> waaw mooy gaa yi nga xam ne ñii moom ñii moom mooy mooy les faux soufis mu ne wa mimma hadatha ba'da zalika huddisa min ba'di wa hadatha min ba'di dhalika al-kalam fi al-haqiqa bil-dawq wal-kashf wa za'm wa za'm anna al-haqiqata tunafi ash-shari'a wa anna al-ma'rifa wahdaha takfi ma'a al-mahabba wa annahu la hajata ila al-a'mal wa annaha hijab aw anna ash-shari'ata innama yahtaju yahtaju ilayha yahtaju ilayha al-'awam wa rubbama damma ila dhalika al-kalam min adh-dhati was-sifati yoo xamante ne ba nañ ko jeex mu ne bokk na rek ci nga xamante ne mooy bid'a yu leer yoo xam ne dañ koo sos après ci ay wax yi nga xam ne ñooy nekk naan xaqiiqa yeeg walla yi daw ko kashfu ak ay explicateur dañu ñëw fekk ay akaabiru ulama boroom xam-xam yu mag yi ñu ñu sàcc seen ni ñuy waxee ak yi nga xam ne ñoom ay réalité la ñu ñuy dund xam ko tamu existé mais foo suuf yi ñëw ci ginnaaw bi mu booboo ñooñ ba pare nag di caaxaan mu ne moo ñindi ba pare na ba pare jàpp ne am na xaqiiqata naan réalité la xaqiiqa tunaafi sharia dafa wuteeg sharia xam nga loolu waxu kàcc la xaqiiqa boo ci newee yow dépassé nga sharia quoi gars yi seen ay chariatique ñun nag ñoo nekk ci xaqiiqa bi ci baatin bi ñoom ñu nekk ci ci ci ci ci zahir bi façon waxi caaxaan yooyu ñoom ñoo nekk ci li ñun nag ci ñoo kën a maarifa boo amee naan maarifa naan da yàlla moom kese doy na ak toppeel kese yow doyatoo bi jaamu yàlla ah jëf yi ñu mel nii la dañ ko war a wax parce que nañ ko fi gisati ko fi quoi <laughs> waaw waaw gaa yi nga xamante ni jàpp nañ ne ñoo tax ñoo ñoo firee wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin gisoon nañ ko taxawoon nañ bu ma bi ñuy ubbi buntu bi ci aaya yi fi indi woon jaamul sa borom ba yaqiin di la dikkee ñoom ñu tekkee ko mooy la certitude te tekkee wuñu ko nii mooy façon yii nag naan këne waaye xaqiiqa bu dafa wuteek sharia te ku am maarifa kese doy na ak cofeel soxla woo sax di te jëf yi ñu jëf yi ci boppam di jëf di jaamu yàlla am yooyu ay kiiraay la ko am na koy àgg da ngay xam ne yii yëpp c'est des barrières li am solo mooy sa xol ak compréhension bi nga am sa digganteeg sa borom sa sincérité mais ay julleetu yooyu yëpp yooyu yëpp yaa gaa yi gaa yi ci ne dañoo nekk ci ay barrières quoi waaw naan sariya bi innama yahtaju ilayhi al-awam quoi yi nga xam ne ñoo ko soxla ñooñu ñooy awaam yi mooy lambda yi quoi c'est pour ñoom yooyu gisee ñu sonn ci julli espèce u ibaadu yi ñoo lañ leen di woowe quoi wala iyaazu billah ñoom ñoo ci sonn parce que ñoom xam-xamu zahir lañ yor xam-xamu apparence kese lañ yor waaye nag li nga biir xóotal ñun wal iyaazu billah hada qawlu kan lii nag ay bid'a la yu fees waaw <laughs> waaw <laughs> ba pare nag non yi vraiment di la wax daal ay wax yoo xam ne naan dañ lay wax ci borom dégg yooyu yoo xam ne alquran ak sunna ci bopp ma ko bañ ak ijmaa waaw mu ne wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim borom bi nag mooy gindi ku ko neex jëme ko ci yoonu jub bi kon insha allahu taala kon dañuy yem ni kon gis nga xadis bi mooy xadis bu mag waaw tënk nañu tënk nañu li ñu mag walillahi alhamdu minna moo kullu bid'atin dalaala képp ku jàpp ne voilà kullu bid'atin dalaala mooy lépp luy bid'a ci diine dalaala la mooy xanaa dangaa déggul waxu ñii ah te yoo xam ne yu leer la yoo xam ne de toute façon yeneen ci laay saa saa bàyyi ko fi woon ah. li tax ñu def ko dafa am cosaan ci diine dafa am cosaan saxaaba yi lañ doon def am na cosaan bind xadiis am na cosaan uktubu li abi shah waaw lépp de yonent bi saa saa doon wax ñu effacer yenn yi waaw Seydina Usmaan boobu parce ngir aajo waaw loolu taxu ñooñu waaye moom da ci amoon expérience mi nga xam ne Seydina Umar ci la nekk xalifa radiyallahu anhu mu jekki rek léegi ñuy noonu waaw daa nekkoon ci yitte rek dégg daa jekk rek dégg ñuy noonu rek mu fàttale ko ne àjjuma bi rek mu daw ah comme que ñëw bu ñuy nodd imaam day nekk ci xut ci minbar bi daa ji noddukat bi toog dugg si mbooloo mépp a ngi ci Seydina Omar ne mais ne mais bii lii mooy ban ah, mooy fan ngeen newoon ku mel ni moom quoi waaw ah. yi nga xam na ñoo war a nekk royukaay yi modèle yi nan ngeen lu tax ngay ñëw heure bi waroo fe waroo bokk ci ñu njëkk ñëw loolu la koy junj mais lan mooy heure bi Seydina Usman radiyallahu anhu ah amirul mu'minin man dama koo fàtte woon man daal damaa nekkoon ci yitte damaa jekk rek dégguñu noonu Seydina Umar ne ko mais wal ghusl ko mais sangaayu àjjuma ji kon yow kon defoo loolu expérience woon mu ci am ci la xam na ñu nañu bari loolu di dal ne kon bu ñu amoon nodd xam ne day jiitu balaa imam bi ñëw am nodd bu ñu nit def nga xam ne képp ku ko dégg dinaa fàttali mbir mi la nga newoon nga daaw ba ba mën sangu mën a toppandoo mën def lépp ñëw ci jàkke moo tax mu def loolu Seydina Ali yo nga fa woon Seydina Abdurrahman Seydina Ibn Awf Seydina euh, Talha ñoom ñoom ñëpp ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Zubayr ibn al-Awwam ñoom ñëpp ci d'accord te bu doon nekk lu baax Seydina Ali ibn Abi bi mu ñëwee ci ginnaaw nekk xalifa bi na ko dindi te da saxal jullit ñu saxal ko ba léegi na ngay gis ay gaa yoo xam ne ñu jàpp ne ñoo gën a dégg diine nit ñi naan walla nodd bii daal yonent bi ay saar saam benn nodd la doon def ci minbar bi loolu daal bu masoon a ñëw kon loolu mooy sunna kanta beneen nodd lay sa bi sunna walla yaa yaa axi taqilla ragalal yàlla yow yaa dina a anta a'lamu an Usman ibn Affan a anta a'lamu min Ali a anta a'lamu min Sa'd ibn Abi Waqqas a anta a'lamu min al-Hasan ibn Ali a anta a'lamu min Talha wa Zubayr wa Husayn ibn Ali radiyallahu anhu al-jami' ñoom ñëpp yaa leen gën a xam yow yaa leen gën a xam waxu Yonent bi alayhi salaam ba am loo xam ne ñoom ñu def ko kii ku ma naan war a lii du lay sunna yow mas ngaa dégg mas ngaa xam nit ku gën a nekk sunna ñii ma tudd yow ñi ngay ba baabu yëpp naan sa sëriñ di wax ñoo nañ diw ñii ñoo nekk Hijaaz ñii wa nekk fee wa foofu gis nga kenn ku jege poussière ku gis poussière ñenn ci ñi yow moo tax il faut ñu xam ni ñuy waxe ak tamit ba nga nekk fii di ci benn mbir parce dégg na ñépp di wax lii ñuy répéter kese déedéet affaire bi xam-xam la ak loo xamante ni ñu xool